على النبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بسلم لنا على النبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام جروب صف دباغ programme spécial gàmmu 2016 jaar-jaar Seydi El Hadji Malick Sy ak Oustaz Issa Coly salaama rabbina daiman am bil halima

شكوى يا غيث أعوذ waa kër suñu maam soppay alxaaji Abdas Dabaax ñëw na di ñuy gën a di ziar di leen di ziar ci weeru mag bi wu barkeel bi weer yonent bi xamante ne at dootul gën at ba yonent bi juddoo bis dootul gën bis bi yenent bi judd weer dootul gën weer bu yenent bi judd di leen ci ziyaara bu baax mboolem ustaas yi rawatina suñu ustaas ustaas alaaji ñaan mun ko ñoo di ko ziyaara bu baax a baax a baax di nuyu ustaas guña mbàcc di ko ziyaara moom it di nuyu ustaas Babacar Ibou Sakho di Mbàcc suñu xarit suñu sëriñ di nuyu Abdou Gueye info mu baax ma ak waa groupe yëpp xam naa incha ñu dugg ci suñu waxtaan ci dund Sidi Hadji Malick radiyallahu anhu jaar-jaaram comme niñ koy defee ci bis bu nekk incha waaw kon mbokk yi boo déggee ñu ne suñu maam Sidi Hadji Malick raw na da koo jëfe ñu gis ko. Siraaj Malik raw na ci lan dafa dundal xam-xam ci réew mi na Alaaji Malik dundam lépp jàng jàngale bay ndax mag ñi nee nañ Siraaj Malik radiyallahu anhu day jàngale ci daara ji di jàngale ba mbooloo mi takku lool ba nga xamante ne mbooloo mi takku nañ lool bare nañ lool kaar ba ñi nga xamante ne bu ñi mujjee ñëw bu Siraaj Maalik di jàngale duñ ko seen kàddu gi rek la dégg ngir sore ñu ne ko si Maalik ñun de booy jàngale dañ lay sori sori woo xamante ne duñ la séen kàddu gi rek lañuy dégg ñu bëgg utal la benn toogukaay boo xamante ne danga ciy toog ndax nu ñu ñi sori mën laa séen sëñ Malick dañ ëpp naa def na koo bëgg yóbbu ci yàlla dangay maase tolloog moom mën koo yóbbu ci yàlla waaw mu ne koo bëgg egg koo bëgg yóbbu ci yàlla da ngay wàcc maase moom ngir mun ko yóbbu ci yàlla xam nga lan la siraaj Maalik wax ñu utal ko barigo lañ jël dagg ko ci digg bi ñu laal ci muy toog ci jàngale moo tax tey anam njaboot yaa ngi toog njabootam ay sëtëma ngi toog ci ay fauteuil di conférence waaw moo toogoon ci barigo di jàngale tey ay njabootam di ci ay fauteuil di jàngale di def ay conférence lépp liggéey Sidi Hadji Malick damay wax ni képp kuy tagg yonent bi ci njaboot Sidi Hadji Malick ñi ñi sopp la du yow Sidi Hadji Malick képp kuy wax nga tënku ci kër Sidi Hadji Malick nga sax nit ñi du yow siidil xaaji Maalik la ndax lépp moom la moo tax dañu siraaj Maalik raw na maasam ci lan mën naa ne Maodo tiim na maasam ci ñeenti yi bi si njëkk fi ulum chariyati wal xaqiqati siraaj Maalik dafa géeju ci géeju charia géeju ci géeju xaqiqa xuus géeju sharia xuus ci géeju xaqiqa moo tax doomam ju baax ja ab mansuur ne aynul shariati wal xaqiqati mu ne sëriñ ba Seydi Hadji Malick bàyyam mooy jëmm sharia waaye Seydi Hadji Malick mooy jëmm xaqiqa xam nga aynul shariati sharia bu dee branche la ci réew mi ne Seydi Hadji mooy bànqaas bi gën a rëy xaqiqa bu dee bànkaas la ci réew mi Maodo mooy bànkaas bi gën a rëy moo tax ne aynu shayatin Seydi Xaaji mooy jëmm sharia wal xaqiqati Seydi Xaaji mooy jëmm xaqiqa innahu nee na Seydi Xaaji Malik yëxjil muridee gindi taalib Maodo du réeral taalibeem waaye da gindi ndax Seydi Xaaji Malik waxul njabootam yem ci li ma taalif ndax Maodo bu doon yem ca la mu taalif kon burdu di siiw ci àdduna bi parce que moom yemul lool yemul euh, yemul sax ci li mu taalif mais dafa yaatal ba siiwal tur imaamul Buseyri ci àdduna bi te bu turam siiwee ci monde bi yépp liggéey Seydil Xaaji Malik la imaamul Buseyri tey bu ko telee di wax di wax mbindam rajo di wax mbindam du kenn ku dul liggéeyal Seydil Xaaji Malik Maodo ko liggéey moo tax mu ne yéex ji muriidi Seydi Hadji Malick day gindi taalibe li xaalisil addiyaani jëmale ci diine gu gën a sell ci diine yi ab Mansour góor ga tëdd ci ginnaaw baayam moo ko wax la ilaha illallah mu ne Seydi Hadji Malick day gindi taalibe gën jaa sell ci diine moo tax mu ne si Hadji Malick su ma ne na raw na mooy tiim na maasam ci lan mooy dafa géeju ci charia Seydi Hadji Malick dafa géeju ci xaqiqa fexe na ba raw maasam ci sariya fexe na ba raw ci maasam ci xaqiqa lépp jëlee ko njub beneen ba lu tamane la Sidi Xaaji Malik bi mooy istigmaalu sunnatu nabi jumlatal wa tafsilan Siraaji Malik teg tànkam ci sunna yonent bi mboolem luy sunna alaaj Malik toog na ci ki nga xamante ne li dagan da koo bàyyi li dagan da koo xaraamal boppam soow da koo xaraamal boppam yàpp da ko xaraamal boppam ngir lan sàmm diineem ak gorom ak deram mun istigmaalu sunnat nabi sallallahu alayhi wasallam jumlatan wa tafsiran teg tànkam jëfe sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem luy sunna alaaji Maalik daal di koy teg da ciy teg tànkam ñeenteel bi itixaasu jamiil ulama ixwaanan mu def mboolem kuy doomi soxna mbokk ndoo mboolem doomi soxna yi mu def leen mbokk jàpp leen ndamal mu'minuun axwatun faslu bayna axawayni bi lu ñu ñëpp ay mbokk lañu sëñ doomi soxna yi mbokk waaye beneen bi hidaayatu ilaa siraatil mustaqiim jub ci yoonu njub muy gindi doomu aadama ci yoonu njub ndax al istiqaamatu xayru min alfi karaamati jub moo gën junni karaama lu doomu aadama di ware kon mbokk kii muy Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu moo tax dundam lépp da ko yullu ci xam-xam dimbale xam-xam ndax wax na ci mbindam nit ku bëgg a puus tarixa bi mu dem ci kanam foo nga lay taayoo xam-xam ku bëgg a diini gi mu dem ci kanam foo nga lay taayoo xam-xam moo tax mu ne alaa yàbba ni xaas zaman daatukum li ak yar diini bi ku luy faaji bu nii silaaj maalik ay yéen doomu soxna yi kaale ñu dundal diine gi ñu la ñuy mu ne ci xam-xam rek lañu mën a dundal diine gi wuy leen ma ñuy dundal diine gi ndax am na ñuy dundee diine ji waaye dundaluñu diine ji ay alaaji ma dafa dundal diine gi ci réew ndax dafa kere maanaam sañma dafa ay nit ñi tëkkale sañ Malick nañu wax ñan lañu réaliser ñan lañu defar Maodo defar na ay Sidi la xaaj Malick yu dul jiyee ba pare mu tasaani leen ci Afrique ci Afrique yu ma leen ci Sénégal ba ci Gabon mu tasaare ci Afrique réew maa ngi Seydil Xaaji Malick daal di fiy ay Maodo ni moom dëkk boo dem Maodo samp na fa Xaaji Malick bu mel ni moom nga xamante ne taal na dëkk yi Sëñ Malick ay borom xam-xam la taal ñu taal réew ba tey dëkk bi yëpp ay jumaa yi fasaara zawaaya xoolal jàkk yi yëpp Alaaji Malick ko waral xoolal jumaa yi Seydi Alaaji Malick ko waral kon mbokk yi xam naa ñoo fii yemale kaddu yi kaddu yi guddi na lool waaye منتهيا عليه صل وهب لي خير مختتم